walaqad makkannaakum fil ardi wa ja'alnaa lakum fiihaa ma'aayisha qaliilan maa tashkuruun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy fukkiiru laaya bi mu ne walaqad dëgg-dëgg de makkannaakum man de daal dinaa leen woon jàppandal ci kaw suuf defal leen fi loo xamante ne nii yéen doomu aadama yi fil ardi juuf si waj'alna lakum fiha ma'ish ma defal leen fi loo xam ne moom ngeen di dunde loo xamante ni jàppandal leen dundu sabab yi nga xam ne mooy tax seen nekkin fii seen dundu fii daal di jag daal di nekk loo xam ne lu jaar yoon la ma jàppandaloon leen ko de qalilan waaye nag lu néew maa tashkuruna lu néew ci yéen mooy yi nga xam ne ñooy sant xéewal yooyu leen borom bi tabaaraka wa taala defal mu ne wala qad dëgg-dëgg xalaqnaakum man de seen boroom tabaaraka wa man de maa bindoon mooy maa bindoon loolu nag daa ay wax yu bari yoo xamante ne am ñu ne moo sa maa bindoon ci seen diggul baay di seen diggul maam di seydina Adam alayhi salaatu wassalaam am ñu ne maa leen bindoon mooy maa leen bindoon ci seen ndiggul bàyyi yi nga xam ne ñoo leen jur seen maam yi am ñu ne walla walaqad waaye nag naa xalaqnaakum noono mooy maa bindoon seen cosaan di seen maam alayhi salaatu wassalaam summa ginnaaw gi sawwarnaakum ma daal di leen jox ay melo melo la leen ni nga xamante ne nii ngeen mel am ñu ne maa leen bindoon ñu njëkkoon a wax ne maa leen bindoon ci li nga xamante ne mooy ci seen ndiggal ci maam Adama alayhi salaatu salaam nee na ma jox leen ay melo ci li nga xam ne mooy ba ngeen nekkee ci seen biiru maam nday yi am ñu ne de ñu nga xam ne ñoo waxoon ñaareelu wax bi nag ne ñoo leen bindoon ca ci diggal seen bàyyeek seen maan yi ma jox leen tamit melo ci seen biiru bàyyi ba ngeen nee ci seen biiru ndey ya kon nag mu ngi noonu am ñu ne mooy ñi nga xamante ne nii maa leen bindoon fekk ka mu bindoon seydinaa aadam lay wax summa sawarnaakum nee na ginnaaw gi melo bi mu am moom ak yéen doomu aadama yi yooyu yépp man maa leen ko jox seen borom tabaaraka wa summa ginnaaw gi na xul naa ba ma bindee seen maam alayhi salaatu wassalaam daal koy jox melo ga mel jox ko nga xam ne aadami la kojug aadami la mooy moom seydinaa aadam alayhi salaatu wassalaam summa ginnaaw gi xul naa ñu wax lil malaikati wax malaaka yi usjudu daal di leen sujootal li aadama sujootal leen sama mbindeef nii nga xam ne man borom di tabaraka wa taala maa ko bind moy aadama mi alayhi salaam ay wa sujootal leen ko mu ne li a fasajadu te saase mooy malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam ñu daal di sujóot illaa iblis ba mu des waaja nga xamante ne nii moom la ñu naan iblis te mooy shaytaanul la euh, euh, shaytaanul la'in mooy shaytaane mi ñu xam rek moom moo bañ de lam yakun moom de bokkul woon mina saajidiina ci ña nga xam nañoo ñoo sujóot keroog de qaala suñu borom nee na nag ma ne ko maa manaaka moo yow analan moo la tere yow iblis allah tasjuda ba nga bañ a sujóot is amartuka ba ma la digalee ne ñépp sujootal waa lan moo tax ndax yow duggaale nga ci ndigal li lan moo tax waa yow Iblis yow sujootoo iz amartu ko ba ma la ko santee digal la qaala Iblis ne man nag li tax ma bañ borom bi xam nga lan la parce que man ana xayrun minhu parce que man maa gën kii nga may sujjóot loo quoi léegi nag fan la ko teg mu ne te parce que man kat danga maa bind min naarin ci sawara wa xalaqtahu moom mii nag nga binde ko min tiinin ci li nga xamante ne nii mooy ban qaala suñu boroom nee na ma ne ko nag fahbit minha ay wa wàccal ci àjjana génnal génnal ci sama péey génnal ci sama xéewal yi alhamdulillah génnal ci li nga xamante ne nii mooy sa ba aljana ji de fama yakunu laka an tatakabbara fiha ndax waru la te warul kenn mooy nekk yow iblis rawatina yow nga nekk fii ma digal la ba pare nga nekk fi di rëy rëylu fii fii ci aljana loolu nag tekkiwul ne nit ki da ne waa kon fii haa foofu la quoi foofu la warul bu rëy rëylu fa kon kay ci suuf mën nañ fii rëy rëylu dañ naan la mukk yow loolu mooy waxi lan non non mooy rëy rëylu ci boppam loolu al kibriyaaw moo tax suñu borom ni ak rëy rëylu loolu sama làmbaayu kaw la al wal azamatu ridaa yi li nga xamante ne nii Euh, isaar yi wal azamatu ridaa yi ak ak màgg màgg ak màgg mooy li nga xam ne mooy sama làmbaayu kaw euh, beneen bi nekk làmbaayu suufam képp koo xamante ne da koy xëccoon ma xasamtuhu dinaa ko alak wala ubali te faalew ma conséquences yi am bu ma ko alakee moom jaam boobale kon nag loolu le mooy li nga xamante ne mooy li am kon nag suñu boroom nag ne kon nag moom rëy rëylu moom lu tax nga fiy rëy rëylu mooy rëy rëylu fépp warul ngay rëy rëylu ci kaw ca àjjana waaye feneen fu man di doon kon nag faxru génnal innaka yow mii mina saagiriina bokk nga ci ñi nga xam ne ñoom laa wàcce daal di nekk ñi nga xam ne ñoom laa toroxal de qaala iblis nag wax borom bi tabaaraka wa laa ne ko anzirnii waay waay xaare ma waay ilaa yawmi yub'asuun mooy bul def ma gaaw faatu waay borom bi tabaaraka wa ta'aala xaare ma ba bës ba nga xamante ne nii ci ngay dekkal daal di yebal jaam yi ñépp dekkil leen qaala suñu borom ne ko innaka dëgg-dëgg yow iblis minal munzariin bokk yow la ñuy xaare waaye waxu ko ba yawmal qiyaam de ndax gisoon nañ ko ca suuratu Saad dane ko ilaa yawmil waqtil ma'luum ba bés ba bés ba nga xam ne waxtu wa nga xam ne wu ñu xam la mooy boroom bi nëbb na ko Iblis xamul kañ lay jóge ci kaw suuf waaye borom bi moom xam ne ko xaa léegi nag bi mu waxee lool xaala Iblis ne fa bimaa aghwaytanii gis nga nag li nga xamante ne nii mooy mooy li gën a kawe ci ñàkk teggin déglul mooy li Iblis di wax te ñàkk teggin ay taalibey iblis la ñuy taxawaalu ci kaw suuf léegi xoolal li muy wax ak borom bi tabaaraka wa taala qaala mu ne fa bima aghwaytani ci sababu li nga xamante ne moom nga ma sànq yow borom bi tabaaraka wa taala ci sababu li nga xamante ne nii yaa ma sànq beewloo ma la na kon nag ci loolu laay jaar këne comme que yaa ma teg lool waat naa ne man daal dinaa dinaa leen toogal lahum siratakal mustaqim mooy dinaa ferenkulaay toog li nga xamante ne nii mooy sa yoon wii nga ne moom moom lañu war a jaar mu yoon wu baax wi dinaa fi ferenkolaay laa wax dinaa taxe képp ku fi nar a kii rek yoon way jëme di ñëw ci yow dinaa fexe daal di koy dévier daal di koy njuuy ba du agsi ci yow dinaa ko réeral summa ginnaaw gi nag la yan aatiyannahum wat naa ne man Iblis dinaa leen dikkal sa jaam yi di sëtu sa sa jaam bii nga naan ba ma jaam ma ma sujootal ko ta ma bañ tax nga ba dàq ma summa ginnaaw gi la aatiyannahum wat naa ne dinaa leen dikkal min ni ay di aydihim mooy ci seen kanam dinaa leen dikkal seen kanam wooy lépp loo xamante ne nii fu ma mën a jaar ci seen kanam ngir yàqal leen ba dootuñ la faale duñ ci sa programme di la mooy loolu dinaa ko def wa min xalfihim waaye dinaa leen dikk ci seen ginnaaw tamit ngir di leen gën a sànk wa an yaminihim dinaa leen dikke fi nga xamante ni mooy seen dajoor mooy nit ñi dañuy nekk sax ci lu baax loo xamante ni barkee ca ne iblis nar faa jaar ngir yàqal leen muy seen ndejoor dinaa fa jaar ngir yàqal leen wa an shama'ilihim dinaa jaar ci seen càmmoñ ngir yàqal leen mooy ne kon nag borom bi mu ngoog jël naa ci kanam jël ci dëgër ci droite loolu lépp ngir sànq sa jaam yi wat naa ne dinaa leen dikkal comme que nee nga ma nig ma xaare baax na léegi moom man naa wax li may wax wala du ta wat naa ne yow doo fekk yow sa bu yow borom di tabaraka wa taala bés nga bu ma paree ci ñoom laa doo wala tajidu doo fekk aksarahum li ëpp ci ñoom shaakir yi ñu lay sant ñu lay sant mu dinaa fexe ba cant moom hmm, sant borom bi moom du am ci kaw suuf en dinaa ko limiter bu baax xam naa ne manu fee ñàkk am sax waaye dinaa faire le tout man Iblis ba di la sant di la jaamu yow dong di topp ci say digal tey sori say tere loolu mooy cant gi i'malu ala daawuda shukra la suñu boroom waxoon ne'malu jëf leen ala daawuda yéen waa kër seydinaa daawuda alayhi salaatu wassalaam shukra jëf jaa nga xam na sant yàlla la kon nag iblis a ngoog loolu la wax léegi nag bi mu waxee lii moom iblis mooy wax na direction yépp waaye am na bu mu bàyyi allah mooy ci kaw ci kaw bana ko te foofu mooy nag fa di dikkee képp ku texe borom bi moo tax boobu da koo bàyyi iblis manul foofu mooy manul ci kaw moo tax jaam bi loolu relation directe ak boromam tabaaraka wa taala bu ko sellalee iblis du ko mën a tus moo taxoon mu ne woon illaa ibadaka minhumul mukhlasin dinaa sànk ñëpp ba mu sa jaam yi nga xam ne ci ñoom ñoom ñooy sellal ñooñ man iblis manalu ma leen dara léegi nag bi mu waxee nii nan la mujje lool la gis ci jotaay bi ni ñëw wallahu ta'ala